wa naudu bika min charri ma fi hada al yowm wa charri ma baad wa naudu bika min adabin fi lqabri wa adabin fi nnaar mbokk yi Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar yi mu leen defal fajar gu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñu ngi dellu si ci waxtaan wi ñu tàmbali woon altine mu jëm ci wàllu àqi xale yi ci seeni waajur ñu koy tuddee ci pénc mi ci langage bi droit de l'enfant te fan yii ngeen dégg ci rajo yi bu ñu ubbee ñuy wax ci loolu muy thème d'actualité bu am solo yaakaar naa dégg ngeen samedi waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom la ci Moussa Thiam def loolu doon nañ ko topp ñoo gi yéen ci sunu borom subhaanahu wa taala bi mu bindee xale ci diggante ñaari waajur daf ko booleeg benn notice boo xam ne bii ku topp njàngale ma ca nekk niteel nit yomb la ku tegg njàngale ma ca nekk mënoo fexe ba nit niti loolu nag doon nañ ko topp par benn benn ba agsi ci yar xale bi maanaam jàngal ko ay teggin jàngal xale bi ay teggin yoo xam ne da danañ ko war ne ko yii nit war na koo jomba def yii ëpp naa def ñu ñëwoon ba agsi ci ñu fexe ba jàngal ko njàngum lislaam waaye ñu tarbiye ko ca ñu tarbiye ko ca ci fexe ba tàggat ko ci mu xàmmee luy farataak luy sunna bu xàmmee luy farataak luy sunna ñu entraîné ko ci ba mu mën a def farata ya ak sunna ya ak teggin ya yooyu xale buñ ko ci tàggatut bi muy ndaw bu màggee du ko mën ki yàlla yónni woon ku ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam daf doon jàngale njàngale moomu ci ku am doom bu doom ji amee juróom-ñaari at soo déggee mu ne nga jàngal ko julli mboolem li ay teggin di ay farataak sunna keroog lañ war a tàmbali di dug di ko dugal ci xale bi waaye gisaa nga koo xam ne kii doom ba àggee ci juróom-ñaari at buy jàpp mu ne ko yaa ngi yàq ndox buy jéem woor mu ne ko si ndax ngay wooral buy dem ci jàkka ji mu ne ko ëpp naa def mook moom mook moom bam bam ba mu dugg école ba sori ci école ba kenn du ne ko noonu bu mu gën faa ñàkk jot Hadj Abdul Aziz moo daan wax ne bu ñu yeewoo au lieu ñu ne ko julli nga ñu naan ko ndékki nga nee na bu wàccee école duñ ne ko sangul te julli tisbaar wala jàppal te julli dañ naan ko rek añ nga waaw wala waaw wala bébé guddee nga nee na yooyu bokkul ci liy defar ndaw ci pénc mi te bu ndaw defaroo rek pénc mi defaru waaye bu safaan amee rek tabarakallahu safaan am kon xale lislaam mi ngi jàngale bu tolle ci juróom-ñaari at foofu it alayhi salaatu salaam nee na bu amee fukki at julli jot ñu ne ko kaay julli mu ne du julli nee na na ko yar dal alayhi salaatu salaam nee na na ko yar dal waaw boo amee fukki at julli jot julliwut nee na na yar ba dal waaw waaw loolu tam orientaliste yi lu ne leen ciy jéem a wax lislaam ci bu ci bu santaanee dóor waaye mbokk yi xanaa moom lañ bëgg aaye dóor waaye nit ñaa ngi dugg ci barab yi ñu yeew seen ñaari loxo yi di leen dóor man gis naa koo xam ne ki dañ ko monote professeur ji bi boole ñaari loxo ca ginnaaw toj nob ba waaw xon ma son naa fekkee xew-xew fële ca booru Louga dëkk bu ñuy wax Thiamène xale ba sëriñam di ko wër ba gis ko ca marché ba di ko dàq fi muy dawee ab alkaati ne ca kanamam da wut si ko moon ginnaaw alkaati ba ñëw làqu ca sëriñam maanaam ki ko doon dàq la ñëw làqu si ci boom xale ba alkaati ba daal di ñëw ne ko waaw yow kii ngi lay dàq mu lay gàttanu pour tàggale la ak moom nga dem làqu ci moom mu ne ko ay dóoram daf maa gënal say dóor sëñ ba jooy alkaati ba jooy ñoom ñëpp nuy jooy waaw loolu la xale ba wax daf ne ko ay dóoram daf maa gënal say dóor wax ju baree bari nag moo ci nekk professeur ji bi xale bi mu ne alkaati bi dóori sama sëriñ bi moo ma gënal say dóor ah lu bari lañ ci jànge xam naa moo jooyloo alkaati ba ndeysaan ndax dóori sëriñ bi ci ngone lay doon dóori alkaati mag lay dóor waaw dóori alkaati mag lay dóor waaye daal sunu borom nee na boo digalee xale bi julli ci juróom-ñaari at na nga ci nekk may ko bat maaw trois ans ñetti at bu ñetti at yi matee nga sant ko julli julliwut mu ne duma leen leen bokk na ci jàngal leen ay teggin ñu tàqale tër yi tàqale tër yi mooy xale yu góor yi am fukki at buñ tëddatee xale yu jigéen yi waaw xale yu góor yi am fukki at buñ tëddati ak xale yu jigéen buñ bokkati néeg buñ bokkati waxuma laa lal buñ bokkati néeg waxuma laa lal waaw tabaarkalla bokk na ci àq yi ñu ameel xale isa balaxa zawaja mooy bu xale bu góor bi amee vingt cinq ans ñu takkal ko jabar waxul ñu nag na takk jabar déedéet takkal ko lañ wax waaw baat yooyu lañ lañ ci indi waxuñu ne ko takkal jabar mën naa am moom du am lum takke alxuraan ba demee suurat nuur sunu borom waxut xali waxut célibataire yi takk leen déedéet daf ne parents yi may leen leen fa wa ankihul ayaama minkum wa saalihiina min ibaadikum wa imaayikum waaw tabarkàlla kon su déggee waxin wi daf ne may leen may leen xale yu góor yi amul jabar te am vingt cinq ans may leen leen jabar xale yu jigéen ñi nga xam ne am na neuf ans maye leen leen jëkkër waaw su ngeen leen mayee jëkkër ba penc mi sunu borom mu ne góor ñi ami jabar jigéen ñi ami jëkkër yu baree bari dañ fi ci yéen yu baree bari dañ fi ci yéen loolu ci àq yi ñu ameel xale yi la bokk te itam tomb bu am solo gi nii nag mooy xale bu góor bi am vingt cinq ans ñu may ko jabar am na yu baree bari yu muy def ci moom waaye jàpp ne am na lu gën a farata pii ci bi dañuy jàpp ne xale bii toll ci takk jabaram am na lu gën a farata loolu la nogay di yaakaare doomam yaay man de sama xel dafa nekk ci takk jabar mu ne ko loo yor mu ne ko yor naa fukki junni mu ne ko ñeme ngaa génne fukki junni naan takk jabar teel na ci yow demal liggéeyi ba am loo demee bitim réew pour ñu am liggéey ba dem bitim réew moo gën a farata loolu la koy jéem a wax ba ci tege ne ko amagoo kër yu baree bare la koy wax te fekk moom toll na ci denc soxna yàlla nga koy tàmbalee yónnee ay message message yi takk jabar jot na te mooy message su gént di jaxasoog jigéen ba tubayam tooy ak man niyu su message boobu la ko yàlla di jox waaye message bi da ko supprimer xëy rek supprimer ko wax ko yaayam mu supprimer mu wax ko papa mu supprimer message bii dellu si rek ba mu yàgg xale bi àgg ci loolu di génn di ko bànneexal ci guddi mu di ko jéem a wut ci loxoom mu di ko jëmut ci loxoom loola di commencé def ci biir xelam ci serveur bi ay yëf yoo xam ne bu gënul ci moom kon xale balaa ñàkk xaleem tabarakallah nan ko daal di wutal jabar bu dee bu jigéen bi ñu tel koo maye ndax nit kat wala fi nee nañ ki njëkk fa gësa buntu mooy sa jëkkër ki njëkk fëgg sa bunt mooy sa jëkkër waaw waaye tabarkàlla nga dàq kooku keneen ñëw nga dàq troisième bi ñëw nga dàq suñu borom ne trois fa trois jëkkër laa la amee loon léegi nag yaa ci des ko defee kenn du fëggati sa bunt bi seetëtëtët xale bi boo ko takkalee jabar fekk amul xaalis fekk amul liggéey dafa bokk ci àq yi nga ko ameel mooy bokk ak yow li bokk ak moom li nga am bokk ak moom li nga amit bul ko booleeg jabar ji yor yorin wow da ngay xëy joxe ses dépenses jabar ji lekk ci mu lekk ci mel ni ñuy xaaraan déedéet yow yaa naan te xeet ci li nga am di ko jox muy joxe yaa naan te xeet ci li nga am di ko jox muy joxe bu fekkee ku jigéen la koo may jëkkër nag loolu mën naa ñàkk nekk problème waaye bu dee xale boo xam ne bii sa doom ju góor a ko takk li ngay joxe dee ko jox sa doom ju góor mu di ko jox waaw li ngay joxe dee ko jox sa doom ju góor mu di ko jox suñu wajur wala ca njare Tuubaa Njaay alxaaj Njaga Njaay yàlla ko yàlla yokk wér nee na góor bu tollee ci denc te yorut bul di jox jabar ja bu fekkee sa goro la del jox ko góor gi mu ne nag bu fekkee dañ laa bàyyile ku jigéen ki jox bi nga koy jox du def jeexental waaw lu am solo la lu ko yàlla yokk wér mbokk yi yii ma doon wax yépp maag yéen mën nañoo ànd bu juróom-ñetteel ba wala boog bu juróom-ñaareel ba mooy dépen di dépenser ci moom bu juróom-ñetteel ba mooy rafetal ab yaram bu juróom-ñeenteel ba mooy fexe ba mu am culture fukkeel ba mooy mu am ay teggin fukkeel baag benn jàngal ko fukkeel baag ñaar ñu tàggat ko ci jëfe farata yeeg sunna yi ak teggin yi fukkeel beeg ñett may ko jëkkër bu dee jigéen may ko jabar bu dee góor fukkeel bi ak ñeent mooy nga jàppale ko ba baa muy mën a taxaw loolu la wolof dina wax samp kër boo demee càlle loolu xewee gu fa ba léegi waaw boo demee càlle loolu xewee gu fa ba léegi tabarkalla ak dëkk yi mel ni ñoom ca dëkk yooya ñoom tay ba cekkee nag duy sa ngoog njolofee nag déende yeeg dëkk yooyu tabarkalla ak daaru naim sunu borom subhaanahu wa taala bi mu nuy jàngal yooyu mooy daf noo wax ne wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna foofu yàllaa ngi junju ak yi doom yi am ci seeni yaay àq ja dem na ba ca laaj di junj bu yaay ak bàyyi tasee te waxoon naa ci bind bi weesu tas ci xañ xale bi àq bu am solo la bokk moo tax ñuy muyloo jigéen ba àq boobu doom ji am ci moom mu bañ koo gàddu di muñ loo góor ndax àq boobu mu bañ koo gàddu mooy lan àq uufu léegi nag suñu borom ne bi ku góor ki muñut ba fase ku jigéen ki wala ku jigéen ki muñut ba ñaan baat bañ tàqali ko sunu borom mu ne tas googu bum tax nga xañ doom ji àq uuf jigéen ñi nag léeg-léeg nogay la ñuy laaj te xamul ci dara ci yii waaw tabarkalla dégg naa léegi li jigéen ñi xewal Dakar mooy ku tënji ba pare ñu ne la danga cay boo danga cay yokk nag ñun fukki fan yooyu ñaawlu laa ilaha illallah muy bidaa bu bees tàq bu bu doy waar jigéen ju tënji ba noppi ñu ne ko da nga ciy teg ñun fukki fan léegi ñu ne kon tënj bi daa war a nekkoon ñaata ñeenti weer juróomi weer boo jëlee fukki fan ak fukki fan muy juróomi weer ak ñaar fukki fan ana fan lañ bëgg a teg tënj juróomi weer ak ñaar fukki fan waaw loolu sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon jigéen ja daa tënj ba noppi xëy ci alxames ji bis na ko tey bi mu xëyee mu sangu ba set tuwaletu tocc miku yi ñu ko doon tere yépp mu ne ca frère ba daal dem ci yoon daal di ne ko na dañ na dañ coow lu jàpp ci kër gi tabarkàlla ñu dem ca yónni tabaar salaa salaam mi yàlla yónni woon mu ne lu xew mu ne ko kii tey la tey la jeexal tinj toilette ba mel nii yonent bi ne ko loo bëggoon loo bëggoon mu ne ko mu ñaaw la ba ci kanam mu ne ko yokkal toile bi boo ko mënee waaw waaye tinj ba noppi bëgg caa dolli ay ñin fukki fan loolu kenn santu ko kenn ku summi mënees na mënees na koo maye ca bis ba te summi nag du événement du mu xew déedéet du cérémonie amut luñ naan lu moom lañ cay def du cérémonie déedéet ak jaamu yàlla ca nga nekkoon jaamu yàlla gi defoo ko woon ngir waa ji faatu pour mu def ko ci téere yi jëfam ak ñoom seen yooyu déedéet yowal ci say téere jëf lañ koy def bis bi nga paree bu la neexee ci ci bis bi ñu may la ci jëkkër waaw waaw tabarkàlla te ñaanal kële loolu mbokk yi ci diggante yi sunu borom mooy sant fii jigéen ji nekkoon ci sëyam ba sëy ba jeex te mu yor doom juy nàmp te feregut sunu borom ne yaayam fii ak ñaari at rikk waay uufal xale bi ba ñàkk a uuf duutu ko wàññi dara tasag yaayam bu mu tee mu yëg ne risquhun na seeni seeni dépense ñoom jigéen ñi nàmpal sa doom te tas wa kiswatuhun na ak seen koddaay habillement pour sa jibi bil maaruf si nga fii ke sécurité sociale la sunu borom di joxoñ fii waa ji tas naag jabar ji waaye ginnaaw mi ngi yor doomam di nàmpal moo ko yoral ñaar risquhunna wa kiswatuhunna dépense ak koddaay bil maaruf nag bil maaruf mooy yow ndaw si bul ko ci santaas dama bëgg gis xale yi nga ne doo leen gis loolu lañ gis yow ku góor ki it am na ñoo xam dañuy tas ak seen jabar danañ am juróom benni at yoo xam ne mille francs musti jóge ci ñoom ñëw ci doom yi waaw doom ji lum la def waaw aja soxna njaayu ndoy nee na góor ñi am ñoo xam ne ñuy fase seen jabar fase waale doom ya wax na dëgg de fase jabar fase doom ya ma doom ñoom luñ def doomi say doom lañ loolu nag day dem yenn saa yi ba xale bu jigéen ba toll ci ñu koy takk papa ji dooru jóg mbokki papa ji dooru jóg ma ne fasem ji fase jigéen Serigne Cheikh nee na bu nekkee ci ginnaaw mer rek bakkan dugg na bu nekkee ci ginnaaw mer bakkan dugg na ala kulli xaal benn tomba nga noonu ci wàllu nàmpal ndax nàmpal secret bi ci am boroom xam-xam mi màcc ci wàllu wér-gi-yaram walla ci wàllu kër docteur waaw nàmp deret la juy jóge ci jigéen di dem ci doomam doom deret la ju jóge ci góor dem ci jigéen bi góor bi doom di juddu dafa indaale genn fiil goo xam ne gi moo ko branché moog yaayam ñu ko tuddee bëtitu njurukaay fiil googu bu ñëwee dañ koy dagg la ànd ak liir ba des ca liir ba tuuti lenn la génn la ca des delluwaat palaasam fas yéenee toog ab diir mu mën a ëmbaat beneen doom fil googu ñu dagg mi ngi mel ni kon dañu ne liir bi dafa ñëw ne man du ma tàqali ko sama yaay ñu ne ko ah kay jël ab siso ne ko tapit biñ ne ko tappit am na benn séparation bu ñu def foofu xale bi dem yaay ji dem lislaam ne ah bu demee noonu du baax relation bi daa tàmbaliwaat ci relation nàmpal ak uuf Archivé par archipo.com. waaw neuf mois ngi nii mi ngi ci biiru yaayam léegi bi mu juddoo ba sage-femme bi dagg butit bi relation bi dafa dafa dagg léegi sunu borom bëgg nag ñaar ñooñu juboowaat loolu waa penc mi ñëpp a ko war a xam waaw boole ay relation moo gën tàqale ko sunu borom daal def ci weenu yaay ji soow waaw mu di ko nàmpal relation bi daal tàmbaliwaat muy boot waaw nàmpal boot bàcc ay laytaay buy tëdd tëral ci wetam tabarkàlla uufa ko mag magal loolu soow moomu yàlla def ci yaay te tukkee ci deret min bay ni farsin wa damin labanan soow moomu mooy tax doom nekk yaayam soow moom mooy tax nit nite mboolem ñi nampale seen soow ba léegi seen doom ñoom lañ kañe yi ñi namp seen yaay ay kañe lañ ba léegi nag yi namp seen yaay ay nag lañ ba léegi waaye nit ñi nga xam ne xar yee leen di nampal mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa bëy yi mbaa gëléem yi yooyu ku ci nekk war ngaa xam ki lay nàmpal bu dee sa yaay wala bu dee nit nit dana la yomb waaye nag la la sunu inspecteur ba doon wax rek bu leen ma nax doom ji meewum nag la namp ba géex bu nañu li daane ndax am xel mu gàtt te nax waaw inspecteur Cheikh Ahmed Tidiane Gaye ca Louga moo ko daan wax tabarakallah mbokk yi beneen bindangu noonu bu jëm ci àqi xale yi droit de l'enfant jeexut nag waaye fi nu toll mooy agsi ci war koo yëkkati bu nu dégloo waxtaan wi ñëw àjjuma mu di ilallahi ibadallah déglu waxtaan wi ñëw samedi muy rixlatun ila daaril axira déglu waxtaan wi ñëw dimanche ma ataakum rasul dinañ del siwaat kon ci bind bi yàggale ko incha allah ñu ngi jaajëfal mboolem ñu ñu doon topp yal na yàlla def jàmm ci réew mi ci def ko ci réew yi ko wër yal na yàlla sàmm leen te sàmm nu aar leen te aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def suñuy poos dara ngeen àndaloon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall